hujjatul islam abu zakariya an-nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal xamsiin ba'dal mi'atayn kon walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ nag Euh, wàllu bu njëkk bi ci suñu bunt bi ci suñu garab gi ci toolu ñu ni sell ñu radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin euh, muy wàllu alqur'aan yi al imaam rahimahullah andi woon te li mujjoon andi mooy lim ne wa qaala ta'aala wa iz i'tazaltumuuhum wa maa ya'buduuna illaa Allaha fa'uu ilal kahfi ba nim jeexe walillaahi alhamdu wal minna tey ñu war a dugg ci beneen wàll bi muy wàllu xadiis yi waxoon nañ la xadiis yi moom commencé xadiis mille cinq cent trois xadiis la bu gudd boo gisee ne dafa ñu doon def bu ñuy ubbi rek tàmbali jàng xadiis yi parce que xadiis bi dafa gudd Euh, mais waxoon nañ la ne fii nii euh, hadith yi imam indi mille cinq cent trois ba mille cinq cent dix la waaye nag dafa nekk ay hadith yu gudd waaw yu gudd gudd hadith sayna biñ doon wax sayna Abu Hurayra biñ doon nettal sayna Xubayba mooy hadith mille neuf cent neuf mille cinq cent neuf fi comme niñ la ko wax moom itam comme bii la dafa gudd waaw boobu sax moo gën a gudd bii foofu waaye xadiis Seydina Jaabir mu ngi ci biir radiyallahu anhu boobu xam ne gudd na voilà boo xam ne tamit mu ngi ñëw di xadiis non Seydina ki euh, Urwa ibn Zubayr muy nettali mbiru Sa'd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl mille cinq cent six boobu it xadiis bu gudd la te xadiis Seydina Jaabir comme niñ la ko waxe mais Ibn Samura mille cinq cent cinq moom itam xadiis bu gudd la léegi nag bu ko defee Euh, dinañ ci dinañ ci gën a ñëw dinañ ci gën a ñëw dinañ ci gën a ñëw léegi bii nii moom daa mooy <laughs> dafa gudd lool waaw ah. muy xadis mille cinq cent trois mu ne wa an abi muhammad abdirahman ibn abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu mu ne mu ngi jële ci saxaaba bi nga xamante ne mooy abu muhammad moo doon dàkkantalam eh, turam di abdurrahman ibni di doomi abi bakr saydna abu bakr sayidul saxaaba sangu saxaaba yi radiallahu anhum doom ji di abdurrahman nga xam ne moo magoon ci doom yi moom mii moo magoon sayyidatu asma muy Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu mook Sayyidatu Aïsha ñoo bokk ndey ak baay voilà euh, bokkul ak moom ndey baay kese lañ bokk muy Sayyidina Abu Bakr radiyallahu taala moom shaqiqu Aisha moom mook sayyidatu Aisha ñoo bokk ndey ak baay seen ndey mooy Ummu Rumaan bint Aamir waaw moom moo magoon ci doomi Sayyidina Abu Bakar yi comme le al imaam az wax na wa kaana asanna waladi Abi Bakr wa kaana raamiyan qatala bokk yawma al-yamaama waaw mu ne moom mii shaqiqu ummil mu'minin Aisha hadara Badra mu ne frère la bu mu bokk ak moom yaay ummul mu'minin sayyidatu Aisha baay fekk na Badran hadara Badran mushrika waaye Badar keroog ci mushrikuuna yi la bokk <laughs> waaw laata fatxu Makka summa la tuub daal di dem gàddaay waaw mu ne moo gënoon a ci doomu Seydina Abu Bakar yi ku jàmbaar la woon sànnikat la woon ci xare keroog yawmul yamaama bi ñuy xare ci xilaafa baayam eh, radiyallahu anhuma dañuy xareek Musaylimatul Kazzab moom mii faat na juróom ñaari yéeféer foofule moom Seydina Abdurrahman ibn Abi Bakr sa moom mii yoneen saa salaam bi ñuy génn àddina moom la mujjee gis ci góor ñi waaw <laughs> buñ la nee xoolal li yàllay def xoolal li yàllay def Sayyidatu Aïsha moo yeneen saasam bi muy génn àddina ñi mu mujjee teg bët mooy zurriyatu Siddiq waaw mooy njabootu Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu te ñi mu mujjee teg bët mooy ñii nga xam ne ñoo bokk nday ak bàyyi muy sayyidatu Aisha ak Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ali Abi Bakr Allah ndax keroog sayyidatu Aisha nee na yonent bi alayhi salaatu salaam bi feebar bi méttee mu ngi sukkandiku sama diggante sama dënn ak sama loos nee na ci la wéeru waaw mu ne Abdurrahman daal di dugg si moom mii lay wax Abdurrahman ibn yu Bakr daal di yëglu daal di dugg si fekk mu ngi yor ak socc nee na yonent bi di ko fixé di ko xool di xool di xool socc bi di ko xool di xool socc bi Sayyidatu Aisha nee na ma jàll bi comprendre li yoon saa saa li tax muy xool socc bi ma ne ko ndax da koo soxla xaar ma jëlal la ko am na ci yenn riwaay yeneen saa saa def ko siiñ waaw ndax manul woon a wax feebar bi taroon na nee na ma jël socc bi ma yéwénal ko ni mu gën a taaroo jox ko ko yeneen saa salaam socc lu gën a rafet lu mu soccoo laata muy pare socc bi ci la loxo bi daanu. nee na maa ngi ko dégg mu naan allahumma ar-rafiqal a'la allahumma ar-rafiqal a'la allahumma ar-rafiqal a'la allah a borom bi tànn naa àndan àndaale ba gën a kawe noonu la yeneen saa sam génne àddina bu mu génnee àddina noonu nag ci la Seydina Omar ak Seydina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhuma daal di dugg si ñoom yéegul daal di dugg si muur na ko waaw ñu ñëw xool Seydina Omar <clears throat> ibn al-Mughira bi dox di dem ñu ñëwee xool Seydina Omar naan ah yeneen saa salaam kiiwam bi metti na ah, ah dem wuyu ji boroomam daa daa day rendez boroom comme ni Moussa Seydina Moussa moo rendez-vous dina ñëwaat comme ni hadis bi ne ci musnadu imaamu Ahmad rahimahullah Seydina al-Mughira nee na ñuy dox bi ñuy dëpp di dox ma yaa Omar mu ma waaw mu ko maata Rasulullah <laughs> ma ne ko ma ne ndawal yàlla li faatu na mu naan ko ah yow Mughira sallallahu baa du yow yow yow fitna laa commencé dig dugg ba nga naan yeneen saa salaam génn na àddina dafa dem wuyu ji rendez-vous boroomam dina ñëwaat te bu ñëwee dina dagg lam nañu ak dokk naafiq yi nga xam ne ñoom ñooy wax <laughs> waaw kon kii la yeneen saa salaam mujjee gis nan la tudd Abdurrahman ki mu mujjee gis mooy jaamub yàlla mi fees dell ak yërmande mi nga xam ne Arrahman ala al al-Qur'an ki nga xam ne moo incarné jaam googu moom la mujjee gis waaye ci kan la la sësu woon muy rakkam ji di soxna ci ren saa salaam di ummul mu'minin Aïcha mooy aasha yaishu moom mooy mooy ki nga xam ne day dund saa su ne vive ay symbole yi bina saa sallam bu jógee façon dund gi ñu xamoon fii day continuer di dund saa su ne de toute façon allahu akbar ci yeneeni façon yeneeni manière waaw jàppal ma loolu nag ca ci kañ la bàyyeekoo abdallah ku tudd abdallah mooy waajuram mu góor kan mooy ndeyam amina kan moo ko doon nàmpal halima <laughs> yaa hawla wala quwwa rasul rabbil alamin borom bi borom bi borom bi léppam la calibré <laughs> alayhi afdalu salatu wassalam koy ñu ñëwaat fii <laughs> boo xam naa dañuy kii sinon hadis dafa gudd buñ naree topp yi moom ak xadiis yi bunt bi xadiis yi ni mu guddee kon lañu rob waan abi muhammadin mu ngi jële ci sayyidina mawlana abu muhammad abdurrahman di abdurrahman ibn abi bakr radiyallahu anhu di doomu sayyidina abu bakr radiyallahu as-siddiq radiyallahu anhu ma anna amma ashaaba suffa léegi xadis baa ngi dañuy wax di demaale di defaale jàngat yi parce que dem wax lépp ñëwaat loolu day xaw a jafe comme niñ ko defoon rek ñu gën a gudd comme xadis Seydina Kaab ibn Maalik ba ca e, yi tawba baabu tawba mu ne anna ashaaba suffa moom Seydina Abdurrahmaan ibn Abu Bakr Abi Bakr radiyallahu anhu mu ne waa ashaabu suffa yàgg nañ leen fi gis mooy way fuqaraa'ul muslimiin moo tax mu ne kaanu unaasan fuqara dañu ne woon waa suffa benn angaar la woon bu yeneen saa salaam defaloon leen benn mbaar ci ginnaaw jàkkaan ji alayhi salaatu wassalaam boo xam ne way ñàkk yi jullit ñi fa lañ doon nekk ñi nga xam ne amuñu ma'wa fu ñu dal mbir yi metti ci ñoom yu ñëw Medina fa lañ doon dal euh, am na ci muhajiruna yu bari yu ci bokkoon am ñeneen yoo xam ne yeneeni gox lañ jógoon comme ñu Seydina Abu Bakr euh, Abu Hurayra ñoom radiyallahu anhum buñ ñëwee foofu lañ doon ne waaw yeneen saa salaam solution provisoire la woon ñun ñuy ne foofee neewul bon nañ fanaan ci mbedd mi déedéet te jàkka ji ne fi déedéet voilà te gisoon nañ tix fa alxifaar yi moom tamit ci ñoom la bokkoon mi nga xamante ni nee na maa tëddoon sama façon tëddin boobu yeneen saa salaam daal di may kobos waaw ma xool ku ma kobos ak tànkam ma xool mu yeneen saa salaam mën a bul tëdd tëdd waa waa safara tëdd gii pirinu waa safara lañ waaw kon nag ñi nga xam ne borom da leen a mere wal iyaadu waa ashaabu suffa waa mbaar moomee hmm? kaanu dañoo newoon unaasan ay nit fuqaraa ñu ñàkk radiyallahu anhu wa anna an-nabiyya te yeneen saa qaala mara daa wax benn bés ne man kaana fekk du julli ba pare mais lii timis la woon dañoo julli timis waaw ndax ñoom entre ak g lañ doon reer <laughs> waaw ñoom entre ak g lañ doon reer mu ne man kaana indahu ta'am ta'amu ithnayni falyadhhab bi thalith yonent bi alayhi salaam ne képp koo xam ne borom bi jàppandal na la nga am reeru ñaari nit loolu la naan taam mooy reer voilà lu ne lekk reer la mooy li ñuy lekk guddi al asha loolu mooy euh, lekk bi mooy reer bi reer la tudd wolof reer la ko wax yeneen saa salaam ne man képp koo xamante ne nii ah, am nga lekku ñaari nit fal yadhhab bi saalis na nga yóbbaale e, ki nga xamante ne mooy ñetteel waaw wa man kaana indahu te képp koo xamante ne nii nag nekk na fa moom taamu arbaa ñamu reeru boo xam ne dina mat ñeenti nit fal yadhhab bi xaamis bi saalis na yóbbu cinq wala six waaw lii lu tax gisoon nañ xadis cinq cinq cent soixante cinq xadis bi nga xamante ne ci lay neen wax naan ta'aamul wa ta'aamul isnayn yakfil arba'a wa ta'aamul arba'a yakfi thamaaniya ak loolu riwaay imaam Muslim la mais sinon ta'aamul isnayn muttafaq alayhi kaafi thalaatha kaafi thalaatha wa ta'aamu thalaatha kaafi al arba'a keen gisoon Tufayli ba ak sëriñ waa kutubu sitta al-Jahdami Ali ah mu ne ñamu ñaari nit dina doy ñetteel ñetti nit ñamu ñetti nit dina doy ñeenteel ci beneen riwaaya mu ne ta'aamul waahidi ñamu kenn dina doy ñaar wa ta'aamul isnayni ñamu ñaari nit dina doy ñeenti nit wa ta'aamul arba'a yakfi samaaniya te ñamu ñeent dina doy kon loolu lay wax nii mooy borom bi moo ci def barke waaw waxoon nag bañ koy gis nag saama siis yi moom dañ naan o oh, yow yow <laughs> man saa kebaab bii nga ne doy na ma man mii nga xam ne doy na ma léegi nga bëgg ma ko man man man man ci man la yem képp bu ma ko séddoo keneen nga ne ñu ne la waaw borom bi man na ci def barke ñun ngeen suur wala bu ngeen suurul it dina leen téye ku nekk loo xam ne moom man ngaa dox wan ngaa wéy te doo loru waaw kon yeneen saa salaam di jàngale fii lu am solo dañuy waxaale jàngat yi ci passage bu ñu romb mu jeex comme sa duñ ci ñëwaat mooy al moo tax bunt ba ñu ko gisoon loolu ci baabu al isaar wal muwaasa waaw saw boobale mooy euh, di fexe jullit yi di bokk sa xam solidarité boobu quoi bañ a rek nekk ay égoïste ay bopp ma sama bopp daal moom ak kii voilà man daal fekk daal sama sama poos sama biir a ngi kii nga fàtte ñeneen ñi déedéet waaw mooy soli xeetuk solidarité boobu bu nit ñi nee ci problème yow borom bi may na nga bokk ak ñoom li nga am waaw taxam ne borom bee lay nattu rek amal la moo ñàkkal leen di xool yow nan ngay doxaleeg li yab loo ko ma yu ko ma sano amalaa day dox ngir mu nattu leen rek ngir xool kan moo gën a jël rafet jëf xeetu solidarité gii daa war a am diggante jullit ñi waruñu gis ñoo xam dañoo nekk ci ay problème mel ni ñeneen ñi yëguñu ko waaw ba pare ay problème lekk problème mu naan problème mu dund yéen ngeen di jël ay lekk ak naan di ko dugal ci réseaux sociaux yi di fo di ko yàq waaw loolu képp ku yeewu di nga moytu jëf yu mel noonu bal li nga doon def mooy fexe nan ngay jottalee li nga xamante ne bu dee cinq mille francs le mille francs wala deux euros boo yónnee ay action caritative yoo xamante ne mën nañoo jàppale seen mbokk yooyee nekk ci ay difficulté ci ay métit nga daldi leen yónnee bu ko defee ñoom ñu mën a jàpp ci loolu au minimum mu mën a euh, leen am lum leen taxaw quoi loolu mooy li ñu yonent bi alayhi salaam di jàngal waaw di jàngal fii mu ne aw kama qaala wala comme ni mu ko waxe ku yor ñamu ñaari nit na yóbbu ñetteel ku yor ñamu ñeenti nit na yóbbu ñeent juróomeel wala juróom benneel Allahu mu ne aw kama qaala aw wala boo comme ni ko ne saa waxe woon ndax yi saxaaba yi dañu sàmm woon bu ñëwee di wax wax yoo xam ne ne saa moo ko wax ñu dem ba ci biir wala boog mbir mi dese na leen leer que ne lii la expression bii la utiliser woon dañ naan aw kama waaw kon loolu daa nekk loo xamante ne nañ ci bàyyi xel waaw loolu dafa nekk lu ama ama am solo waaw te tamit fuqaraa yee waxoon nañ la ashaabu suffa yooyu saa salaam solution temporaire la temporaire la mooy bu problème amee waruñoo ñëw di bàyyi gaa yi naan lañ fanaan ci mbedd yi parce que waaye yow jàkka ji nan lañ fiy fanaane dañ naan la sangu jaam yi doon def rabbi alayhi salaatu wassalaam da leena bàyyiwu leen ci mbedd yi damor mbedd yi bari na ñoo gënoon a yaatu waaye ci biir jàkka yi ñu ni tam waruñoo miin la miskinerie mooy gis ay nit yu yàgg di souffrir di nekk ci mbedd yi ñu jàpp ne lool mooy li normal déedéet loolu c'est anormal waaw kon nag loolu la quoi waaye it ña nga xam ne ñoom lañuy dugal ci jàkka yi bu dee ndax ñàkk tamit ñooñu buñ nekk foofu di euh, tashwish di def ay di euh, perturber tamit ñi nga xam ne ñoo fay ñëw ngir jaamu yàlla defal nañ leen fu ngeen di nekk ànd leenug dal ak tey war nekk di xuloo di yuuxu di wax ca kaw waaw tamit di def yoo xamante ne day tax ñi fa ñëw te lool mooy cosaanu li taxoon ni samp jàkka ngir loolu julleeg sikkar ak def jàngal xuraan ak yooyu yéen leen di perturber de loolu duñu ko man loolu it nañ ci bàyyi xel voilà kon loolu lu am am solo quoi hein euh, te lii comme que borom ñàkk lañ woon yeneen saa sala wax ko mooy bu jamonoy difficulté amee solution yi dafa war a taxaw quoi waaw dañu war a proposer imam bi daa war a proposer loo xam ne warul taxaw naan gaa yi seen magi bopp lañ non am xel war naa may gaa yi ñu xam ne lii lu war a def la déedéet yeneen saa sam taxawul di wax lool te ñi doon waxal ñoo ëpp xel ci ñëpp ñoo gën a sell ci ginnaaw yonent yi alayhimu salaam waaw mu wax leen man kaana indahu ta'amu isnayni ta'amu isnayni falyadhhab bi salis waaw neewul daal naa bàyyi ñu xalaat ñoom buñ kiiwee dinañ gis ne li jaadu mooy yóbbu déedéet waaw bu problème amee mooy nga ñëw ne ah diw de wala ñoom diw wala mën a nekk benn nit wala léegi lii de moo ko dal waaw te ñun ñëpp benn lañ innamal mu'minuna ikhwa léegi nag dañoo bëgg a xool yow diw ak diw ak wala ñoom diw ñoo xam ne yaakaara ngel ne amaana dinañ ci man dara wala nga wax ko d'une façon générale ku mën a jàppale ci ñii rek euh, incha nga dimbali leen. waaw waaw diw mii daa ñëw am diis na ay soxla yu mu wax ci jàkka ji mu ngi ci bunt bi taxaw di xaar mu ngeen di génn rek képp koo xam ne am na loo ko mën a jàppale bu leen ko euh, fàtte waaw yal na borom bi taxawu nit comme yu mel noonu mooy lii imaam yi loolu ñuy def loolu sunna la voilà wallahu taala alam léegi nag mu ne wa inna aba kanta sama baay di Abu Bakr radiyallahu anhu jaa bi salaasa moom dafa indi ñetti nit wan talaka bi mu indee ñetti nit yeneen saa moom mu jël ñetti nit ne nañ dem ci waa sufa yóbbu kër waaye wan talaka mu dem wan talaka nabiyu kanta yeneen saa salaam moom mu wëy dem bi ashara moom fukk fukk la yóbbu waaw mooy gis nga nit li ngay jàngale sawaay na ci waaw bu yàlla defee mu jàppandi ci yow boo nee comme liñ doon wax sànq ah mbokk mi da daa ñëw euh, diis ñu ab soxla léegi waaw mu ngi ne ci buntu jàkka ji taxaw wala mu ngi nii na bu paree na taxaw ci jàkka ji bu ween di génn képp ku yow bu dee am nga loo lu jooy xa ci kii joxeel ñépp gis la ci kanam loolu du miskal waaw loolu am na ñoo xamante ne sax joxe mooy tax ñu joxe waaw te tamit daa nekk roy yonent saa salaam bi mu ne moom moo yóbbu fukk la yóbbu neewul yóbbu après moom mu bàyyi gaa yi yóbbu dem toog moom masula doxale noonu yeneen saa salaam non non non non loolu masula doxale yooyu noonu amul benn liggéey bu mu naan gars yi nañ leen liggéey jaami amrun jaami ñun ñuy def moom mu toog nee comme niñ koy gise léegi loolu loolu après la xewa ah. même bu doon moom mérité na foof mooy sangu ñëpp toog ñëpp di def lépp mais jamais mu nangu lool jamais yonent tibali saa saam nangu lool gis nga keroog Badar waxoon nañ ko bi ñuy dem di awante waruwaay yi ndax bariwul woon ci mbokkaloon muy Seydina Ali ak Seydina Marsad ibn Abi Marsad Abu Marsad Marsad ibn Abi Marsad radiyallahu anhu xalifu Hamza radiyallahu anil jami mais bi ñu ñëwee ñoom ñu ne dañuy awante comme ku nekk comme armée bi yëpp noonu lañ ko def ñu doon dem di kari njëgg mi yeneen saa salaam bokk ak ñoom bi tuuru wàccam jotee dañ ne ko yeneen saa saa may nañ la sa tuur mu ne déedéet ginu ngeen maa bëgg yiw te ëpp ngeen ma doole allahu akbar wàcc Seydina Ali yéeg ba distance ba mu kii mu wàcc Seydina Marsad ibn Marsad yéeg radiyallahu anil jami' ba distance am mu wàcc yeneen saa saa yéegaat noonu lañ def ba àgg Badar te gis nga Badar ni mu soree Medina ay centaine de kilomètres waaw allahu akbar allahu akbar tamit yépp noonu la Xandaq bi ñuy gas neewul leen waaw góor jazakumullahu xayran waaw noonu la de yéen daal leen yàlla fay déedéet da gas ni ñoom waaw poussière bi dugg mu xiif bay takk keroog biiram ak ay xeer ngir bañ a daan di gas tanaan allahumma lawla anta mahtadayna allahu akbar waaw jàpp ko nag dundam gi alayhi salaatu wasallam c'est ça nit boo nee modèle boo nee royukaay da ngaa war a xam ne royukaay nga yenn waroo ko permettre sa bopp lu ñëpp yi def nga toog ñëpp di def bala même bu dee mérité nga ko c'est que modèle nga royukaay nga même bu dee mérité nga ko bul nangu di di di di di di di yooyu nga koy nga koy nga koy man na xew nga am lu tax manoo ko waaye systématiquement c'est comme ça lépp lu ñëpp yi def yow daal doo laal après à la fin non loolu masul nekk sidna yeneen saa salaam mu yóbbu fukk moo ëpp lu mu yóbbu alayhi salaatu wassalaam waaw waaw bu yàlla jàppandalee lañ la wax nañ dimbali ah bu dee jàppandewul mais amoo loo joxe mais dañ ne bu jàppandee waaw boo tax yooyu saa sa man kaana la wax indahu ku ne fa moom kii amul mais kooku waxuñu ko waaw kon loolu la ko wax allahu akbar léegi <laughs> mu ne te gis nañ kër yoneen saa sa ni deme moom <laughs> dañ doon toog ñett sindu fa tàkk le Sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax te gis ngeen ñu bari ñu ngay ñëw ay ñaari tàndarma ñoom Seydina Abu Bakar Abu Bakar Abu la leen di jox ak ndox waaw waaye malgré ça lépp lu mu yor lu mu ndaw ndaw gi doon tëx fa tamit ba mu ko doon yóbbu këram ba mu leen yóbboo xam nga xadis bi la commencé woon dane waa ahlu suffa yi comme lii la woon tex fa nee leen saa salaam moo leen moo leen moo leen da leen a yóbbu quoi ngir ñu reer waaw waaye après ci la leen ne ah bu ngeen bëggee ngeen fanaan fii wala rekk ca fa nee na ma nekk déedéet waaw ñoom dañoo amoon xel ñoom waaw Ya'ish ibn Tikhfa al-Ghifari non yeneen saa son déedéet baal ñu dem ci jàkk ji boobu it da leen a yóbbuwoon da leen a yóbbuwoon ñu dem reer yi Allahu akbar Allah allah kon mu ne yeneen saa salaam kon yóbbu fukk sayyidina siddiq indi ñett wa anna aba bakrin ta'asha 'inda an-nabi yeneen saa abu bakar dafa indi ñett ñaa dem da leen indi këram dem ci saa salaam moom manul woon nekk fu fu saa salaam nekk quoi te siddiq radiyallahu anhu <laughs> mu dem reeri fa yonent bi fa yonent bi alayhi salaam summa labisa mu des foofee ca yonent bi alayhi salaam hatta salla al-isha mooy dafa indi gan ci kër gi après dem ci yonent salaam mu des foo ba julli gée summa rajaa ginnaaw gi mu dellu mooy lan ba mu jullee gée fa jaa ba'da ma madaa mooy ca yonent salaam la ne woon ba'da ma madaa min al-layl ma sha Allah mooy dafa julli gée ginnaaw bi mu reeree ca yonent salaam mu nekkaat ak yonent saa salaam loolu lay wax <laughs> ba ni nga xam ne ci lay rombe bërëb kii jamono ju bari ci gu euh, euh, thumma rajaa ba'dama salla ba'dama mada fa jaa ba'dama mada min al-layl waaw mu nekk ci yonent saa salaam ba ni nga xam ne guddi gi nag euh, romb na benn partie bu gudd après nag mu daal di dëpp nag jóge ci yonent saa salaam nag dellu ci këram masha allah lu lu soob yàlla mu jàll <laughs> ci guddi gi bi agsee xaalat la wuraatu soxnaam si di Ummu Ruumaan di yaayu Abdurrahmaan ak Sayyidatu Aysa radiyallahu anha ne ne ko waa maa habasaka an adyaasik waa babak waa sa gan yi moom lu tax nga indi leen fi <laughs> lan moo la sa gan yi ngi fi woon ci timis <laughs> biñ julee timis ba léegi lu tax nga dem boobu ba léegi ba guddi nii ngay dóor a ñëw <laughs> lu la dee ci sa gan yi nga indi leen fi dem qaala sayna Abu Bakar ne aw ma ashaytu alhamdulillah ne a ah, kon reerawu ngeen parce que bu ko waxee lool dafa xalaat ne est-ce que nekkul ne ganam yi dañoo reeru mu ne leen mbaa da ngeen a reeru hmm? léegi nag euh, qaalat Ummu Ruumaan ne ko radiyallahu anha abaw hatta taji'a wa qad aradu alayhim nee na dañoo bañ waaw nee nañ leen reer leen ñu ne déet duñu reer fekk ñëwu te gaaral nañ leen ko qaala fa dhahabtu ana faxtabatu Abdurrahman nee na bi ma déggee ndax nekkul woon ci ci ci fa mbooloo mi quoi fi mu ne woon Seydina Abu Bakar roonu ko gisu ko nee na bi ma déggee sama yaay wax ko loolu rek fa dhahabtu ana faxtabatu waaye ma dem fu gën a ruqe daal di làqatu xam naa ne é tay rek mu daal sama kaw tay ndax danaan ñii maa leen maa leen ganale woon te man la waxoon may <laughs> man la leen dénkoon